wa qaalat alyahuudu wannasaara naxnu abnaau allahi wa axibbaa'uhu qul falima yucadibukum bidunuubikum bal antum basharu mimman xalaq yaghfiru liman yashaa'u wa yucadibu man yashaa'u walillahi mulku alsamaawaati wal ardi wa maa baynahumaa wa ilayhi almasir suñu boroom azza di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk beeg juróom-ñett mu ne waa qaalatil yahuudu mu ne yahuud yi nag ñu ngi ciy teg tak nga seen kàccoorte gi ñu nekk di wax naan nasaara waaye du ñoom rek ak ñi nga xam ne ñooy karcaan yi de di waa jàngu bi ñoom ñu ngi naan lan naan na nu ñun daal di puukarewu ci kaw nit ñi nag ku nekk ci ñoom di wax naan nahnu abnaullah ñun dañoo ñi nga xamante ne ñooy doomu borom bi tabaaraka wa taala wa ahibba oh te ñun ñooy soppeem yi haa ñun ñooy soppeey suñu borom de tabaaraka wa ba moo tax ñu jàpp na ñoom liñ leen jox joxuñu ko kenn moo tax ñu naan ay ñun moom moom moom ñun moom ñooy doomu yàlla te ñun ñooy doomu yàlla yi de te ñun ñooy soppeem yi suñu boroom tabaaraka wa taala ne qul wax leen yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waa bu dee ne lii ngeen wax nii la demee falima yu'adhibukum bi dhunubikum moo ana lan moo tax kon bu dee ne yéen ay ay doomam ak i soppeem ñépp xam nañ ne moom boroom bi moom tabaaraka wa la du mbugal soppeem yi de waa léegi nag kon nag lan moo tax kon falima yu'adhibukum mu lan moo tax kon seen borom moomu ngeen ne lu leen wax lii moom mu leen di mbugal bi dunubikum ci sababu seen bi nga xamante ne seen bàkkaar yi ngeen nekke bal wax leen ne li am ba des mooy antum yéen ñi yéen yahuud yi chrétien yi nekku ngeen lu dul basarum bindeef ngeen de mim man xalaq bokk ci ñi nga xam ne ñooy ci mbindeef fi nga xam ne ñoom la ñuy moom la bind mooy ay nit ngeen comme ñeneen ñi walla li liman yasha moom nag borom bi tabaaraka wa taala moom de mooy jéggal ku ko soob waaye wa bu may yasha mooy jéggal ku ko soob ci yërmandeem gu yaatu wa yu'adhibu man yasha mooy mbugal ku ko soob ci maadu teem walillahi ta borom bi tabaraka wa taala dong la ñeel mulku samaawaat li nga xam ne mooy nguuru kasamaan yi wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci seen diggante wa ilayhi ta ci moom de almasiiru mooy mujjuga mooy delluwaay ga mu ne yaa ahlal kitaab mu ne yéen waa yéen ñi nga xam ne yéen lañ joxoon téere te ngeen di wax lu mel nii qad waay dëgg-dëgg jaakum dikkal na leen rasuluna suñu ndaw bi de di alayhi salaatu yu yubayyinu lakum mu ñëw nag di leen leeral ala fatratin min rusul diggante moo fekk jamono bi mu ñëwee moom daa fekk jamonoy dog-dog bu amoon diggante yonent yi mooy yonent bi alayhi wassalaam digganteem ak seydina Isa alayhi salaatu wassalaam yonent doxu fa loolu mooy li gën a wër kanta wax dañ naan comme ni nga xamante ne moom la ko lenn pu boroom xam-xam yi <coughs> rahmatullahi alayhim di wax naan ki nga xamante ne nii mooy ñooñu ñu doon wax ci suuratu Yaasiin naan ñooñu ay taalibe kii lañ woon Seydina Isaa suñu borooma leen yónni mim naan farsalnaa ilayhim isnayn ba nga xam ne ci lañ leen yónni gaay weddi leen ñu yónni li nga beneen ñu yónni waat yeneen ñaari yonent ak yooyu mooy yooyu noonu waxoon nañ la ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër te al imaam al-Haafiz Ibn Kasiir daal di woon koy wax ne loolu daa xewul jamonoy Seydina Isaa sax ñii nekkuñoon ay apôtre ay yonent dëgg lañu woon te sax du jamono jooj ñooñu ñoo jiitu woon seydina isa ibn maryam alayhimu salaatu wassalaam kantaan ak yeneen xadiis yi nga xamante ne nii <clears throat> ñooy ñëw di wax naan ñeneen ay ñeneen ñoo xamante ne ay ay yonent lañ woon <clears throat> comme ay Xaalid ibn Sinaan ak yoo yële loolu moom loolu ginu la dëgër voilà loolu ginu la dëgër du <clears throat> loolu noonu ginu la dëgër voilà walillahi alhamdu wal comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam alxaafiz ibnu kasiir daal di leerale ne loolu moom lee dëgërul ndax li yonent bi alayhi salaatu wax ci xadiis bi nekk ci saxiixayni ne ana awla nnaasi bi isa al anbiyaau <clears throat> banaatu allat wa laysa bayni wa bayna isa nabi mu ne yonent bi alayhi salaatu ne man maa ci nga xam ne maa gina yey ci seydinaa Isaa alayhi salaam al anbiya wa abna wa allat mooy ñoo bokk ay ñoom ñoo bokkule <clears throat> walla ay doom la ñoo xamante ne mooy boo tax ci beneen mu ne ñoom seen ñoom ñoo bokk lépp seen seen yaay yi ñoo wute voilà kon mu ngi noonu le walaysa bayni wa bayna isa nabi mu ne te nekkul sama diggante man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak seydina isa ibn maryam alayhim salaatu wassalaam amul benn yonent boo xamante ne nii dox na fa kon nag wax jooju noonu naan ay Xaalid ibn Sinaan moom ab yonente la woon kooku doon loolu gënu la dëgër ndax lii nii moo gën a dëgër te yi mooy kenn du nekk rasuul lu dul nga nekk nab yi kon nag bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul benn aku ku yàlla solo sama diggante ki nga xamante ne Seydina Isa loolu moom day leer na fii dara amu fi woon léegi nag diggante boobu nga xam ne da mooy mooy Seydina Isa bi mu fu jógee laata ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag diggante boobu moom la wax ña nekk moom la ñuy wax ahlul fatra walla ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci dog-dog diggante Seydina Isa ak bi nga xam ne noonu la alayhi di feeñe kon nag loolu la loolu lay waxta loolu mooy li gën a dëgër léegi nag lan mooy àttee gaa yooyu ñi nga xam ne ñoom dañoo dund jamono yooyu mooy diggante ñaari yonent bokkuñ ci sharia bële te bii fekkewuñu beneen bu bees bi ñoo di lan mooy seen àtte loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim alhamdulillah ñenn ñi dañoo jël féetale yenn xadiis yi nga xam ne ñoo ci ñëw di wax naan ñenn ñii ñii képp koo xamante ne moom ñoom ci ñoom dafa gëmul woon kooku safara la jëm am ñoo xamante ne nii dañ ne non ñoom parce que borom bi dane wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula ñun duñu mbugal kenn lu dul ñu yónni ndaw kon ñooñu noonu manuñu leen ne wax loolu que ne ñoom ñépp yone fale lañ jëm safara lañ jëm waaye loolu li ci gën a dëgër mooy li nga xam ne moom la al imaam ibn ibn arabi al xaatimiyu radiyallahu anhu daal di wax te borom borom kii daal di koy indi ci li nga xamante ne nii mooy al imaam <coughs> al imaam ash-Sha'rani rahmatullah alayhi daal di koy tudd loolu mooy li nga xam ne moo li gën a dëgër voilà loolu mooy gën a li gën a dëgër fuuf que ne ay catégorie lañ du benn mbuus lañ bokk ñoom ñépp léegi nga jëpp ñépp ñoo bokk benn àtte déedéet am na ci ñoo xam ne ñoom moom comme li yonent ma lay saar saa waxoon bàyyi Seydina Sa'id ibn Zayd Zayd ibn Amr ibn Nufayl ne kook dañ koy dekkal umma moom dañ koy dekkil mu mel ni benn xeet moom kese te pourtant ci jamono jooj la du la la dundoon ak ñeneen ak ñeneen ñoom Waraqatum na Nawfal ak yeneeni façon mooy yooyu ay façon lañ ak ki nga xam ne moom <coughs> mooy loolu ay façon lañ yu wuute ñenn ñi safara lañ jëm ñenn ñi àjjana lañ jëm loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ku nekk nag ak sa catégorie loolu al imaam Ibn Arabi al-Haatimi radiyallahu anhu daal dina koy leeral ngir bañ a guddal nag moo tax euh, du ñu ci gudd noonu voilà euh, suñu sëriñ daal dina koy euh, leeral bi nga xam ne ci kuuru rimaax yi voilà bu alxaaji boo cheikh alxaaji omar alayhi ridwanullah loolu do foofu boo fa demee ginnaa leeral lool foofu dañuy bañ guddal nag moo tax jëlaatuñu loolu nga xam ne fa nga xam ne noonee la ko al imam <coughs> al indi di ko jële di ko toxale ci al imam ibn al radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon nag mbir maa ngi noonu le kon nag affaire baa ngoog kon nag yonent bi kon nag suy boroom ne kon nag yaa ahlal kitaab yi yéen ñi nga xam ne lañ joxoon téere de qad dëgg-dëgg jaakum dikkal ne leen rasuluna suñu ndaw bii di sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu lakum mu leen di leeral ala fatratin ci benn dog-dog boo xam ne min ar-rusuli ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam muy diggante seydina isa ak seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ñëw di leen leeral li nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala di xaar ci yéen ngeen jaamu ko an taqulu borom bi nag ne dama koo indi ngir moom mii mu leen di leeral loolu la di leen leeral li leen war ngir an taqulu ngeen bañ a wax maa jaa ana min mooy ngeen ñëw ngeen di bañ a wax quoi ah borom bi da leen ko ndil du ngeen am lay naan ho jayka nag borom bi bu leen buggalee ëllëg bu leen buggalu loon sa bu leen bugaloon saa mu indi naa bii ngeen naan moo yéen ngeen naan waaye ñun xam nga ñun moom maa jaa anaa dikkaluñu woon min na min bashirin wala nadir ku ñu doon bégal ab yonent bu ñuy bégale ko xuppal dikk lu ñu woon moo tax suñu boroom nag indil yi an taqulu mooy ngeen bañ a wax allah taqulu loolu lay tekki te loolu lay bañ boroom bi di bañ kenn du am lay ëllëg faqat kon nag dëgg-dëgg jaakum dikkal ne leen bashirun léegi nag lay woo du ngeen ko mën a wax ndax dikkal ne leen nii bashirun muy ki nga xam ne mooy seydinaa muhammadul bashir radial alayhi salaatu wassalaam